أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الرب تبارك وتعالى في سورة الإنسان suñu boroom tabaraka wa taala di wax ci saar bi nga xamante ne ginnaaw bi ñu jeexalee walillahi alhamdu wal minna suuratul mursalaat muy ñëw ci saar bi ci tegu di suuratul insaan moom nag dafa bari ay tur boo déggee ñu ne suuratu halata mooy saar bi waaye boo déggee ñu naan la suuratul dahri mooy saar bii ndax loolu lépp dinañu ko gis turu saar yi ci biir saar yi lay ne suñu boroom nag saar bii mu ngi ko wàcce fi nga xam ne mooy eh, fi nga xamante ne mooy yi nga xam ne mooy madinatul munawwara loolu am nañu wax loolu ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am ñeneen yoo xamante ne dañ ne ah non non non saar bii kan Makka la wàcc loolu it li nga xamante ne nii lu ñu jëlee la ci ñoom waaye mu am beneen wax boo xamante ne nii dañu ne am na ci saar bi aaya yoo xam ne Makka la wàcc am aaya yoo xam ne Madina la wàcc walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam suñu boroom di tàmbali mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillahi ci turu ki nga xam ne mooy allah di boroom di tabaraka wa taala arrahmaani fees dell ak yërmande arrahimi yërmande mi yaatu ci lay tàmbale mu ne hal ataa ala al insani hiinun min ad-dahri lam yakun shay'an madkura mu ne hal ataa ndax dikkalul wala hal ataa mooy qad dëgg-dëgg ataa dikkal na lil insaani ñee alal insaani ci kaw nit ki xiinun jamono joo xamante ne min ad-dahri ci jamono turba googu bii fii nii fa leen jëli lenn ñi nga xam ne suuratu dahri lañ koy woowe mooy dahri jii mu tudd fii muy jamono ji hal ataa mi ñu tàmbalee moo tax ñu naan ko suuratu hal ataa di ci tegu al insaanu nag mooy di ci tegu nii hal ataa alal insaani ñu tudde ko suuratul insaan kon nag loolu mooy tur yooyu foofu la jógee mu ne hal ata ndax dikkalul alal insaani ci kaw nit wala hal ata dëgg dëgg sax dikkal na alal insaani ci kaw nit ci xiinun jamono joo xamante ne ja waxtu woo xam ne am na taa boo xam ne mina dahri ci jamono jii nga xam ne mooy addina bi lam yakun moom nit ki nekkuloon shay'an mbir madkuran moo xam ne muñ doon tudd la mooy ku nekk am na jamono joo xam ne kenn tudd la xamuñ woon ne sax di nga exister fii mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo juddu mille neuf cent quatre-vingt-quatre wala mille neuf cent quatre-vingt-cinq wala mille neuf cent quatre-vingt wala at mu la neex mooy laata muy juddu dix ans avant muy juddu kenn du tudd ko woon bokkul woon sax ci li nga xam ne moom la ñuy waxtaane moom la ñuy utal programme ndax moom xamuñu ko woon sax keneen lii dina dina juddu suñu boroom ne xanaa loolu moom xewul woon ci doomu aadama bi inna dañ naan ko ah kay kay boroom bi inna xalaqnal mooy loolu duub laaj mais mooy dëgg dëgg dikkal na mbir la moo xam ne mu am la te nii la deme te loolu jarul sonn ngir di ko fii ndax ku nekk moom laata ngay juddu kenn xamu la woon waaw xamuñu la woon tippewuñ la woon sax yaakaaruñ la woon na sax yow ni nga ma sa noog ci bés suñu boroom nag loolu lay wax mu ne inna xalaqna al insana ñun dañoo bind ki nga xam ne mooy nit min nutfatin jële ko ci li nga xam ne mooy toq ma yu ak toq boo xam ne boo xamante ne nii ndox muy jóge ci biiru yaayam am shaajin boo xam ne dañ leen a jaxase nabtalihi ba ñu ko bindee lan moo tax borom bi tabaaraka wa taala nga bind doomu aadama bi moom mu ne nabtalihi dama ko indi ngir ngir nekk koo xamante ne nii dama leen di bind ngir teste leen ngir teg leen saytu leen xool ana kan mooy topp dëgg ak kan mooy ki nga xamante ne nii lay topp loo nga xam ne moo safaanoog dëgg nabtalihi ba nga xam ne nag loolu dañ ko war a defal ah pour borom bi nag daal di lay saytoo noonu mooy foog mu joxal la yenn faculté defal la yoo xam ne dina tax jaamu gin la wax nga man koo def nee na looloo tax mu ne fa mu ma defal ko moom doomu aadama bi sami'an ma defal ko mu nekk koo xamante ni nii ak déggaakoon la am na dégg di mën a dégg bay dégg li nga xam ne moom laa yebal sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu mën a agsi ci ñoom basiran waaye ñuy dégg ba gis ñi nga xam ne yi ma fi def nga xam ne lépp day wane ne kaw suuf li fi nekk yépp day wane ne borom bi tabaaraka wa kenn la inna mu ne ñun de hadaynaahu sabila ñun dañoo ko gindi moom nit ki ak sabila yoon wi muy yoonul jub muy yoonul islam yoonu taxaw tem jëm ci borom bi tabaaraka wa taala maa ko gindee de léegi nag wan ko ne yoon mu leer imma shakiran wa imma kafura léegi nag nit ku nekk yaay tànn neex imma bu nde alaana moom de shakiran mu sant borom bi tabaaraka wa taala mooy lan wommatu ci yoon woowu ko wan muy yoonu l'islam nangoo wommatu comme ni nga xam ne noonu la al muslimu di tekki wa imma wala rek kafuuran mu weddina borom bi ah bon bof lii du dara yi ay caaxaan la ba waaw am na choix def lool. waaye lii est mooy ne su borom bi day wax ne kon nit ki daal moom mu ngi fi bind naa ko léegi daal mooy xoolaa ah bu ko neexee gëm bu ko neexul gë mu bañ maa gëm après dara du ci ne ah non loolu mooy comme la mu waxoon te suuratul kahf ne fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku mu neex na nga gëm waaye ku mu neex na nga weddi waaye mooy lan mooy ñi weddi bés bu ngeen weddee bés bu ngeen fi ñëwee wallahi di ngeen ko rëccu loolu lay tekki de mu ngi mel ni rek euh, nit koo xam ne dafa wax euh, doomam wala koo xam ne moo ko yar ne ko nag maa ngi génn nag naa dem nag bu ma demee rek na nga toj kër gi tojal kër gi nga seet bu ma demee tojal kër gi est ce que tekki ne léegi moom xale bi da jàpp ne ah kon de sama yaay wala sama baaykat nee na mu ma demee naa rajaxe kër gi ma rajaxe kër gi toog est ce la ciy dégg ah mukk mooy bés boo tojee kër gi bés bu ma ñëwee di nga def ci benn bêtise wala noonu di nga ko jëflan dinaa ko jëflanteeg yow loolu nag la fii di tekki mu ne innaha mu ne kon borom bi tabaaraka wa taala mu ne inna a'tadna lil kaafiriina salaasila wa aghlaalan wa sa'iira mu ne ñun dañoo waajal a'tadna waajal nañu lil kaafiriina ñeel ñi nga xamante ni ñooy way way weddi yi ñi nga xam ne dañuy weddi seen boroom tabaaraka wa ta'aala maa leen waajal lan mu ne salaasila muy ay jéng yoo xamante ni nii moom lañ leen di jéng ci seen loxo yi wa aghlaala ak yoo xamante ne nii mooy salaati la bokk ci seen doq yi lañ koy yeew wa aghlalan ak yoo xamante ne ay chaîne yëpp ay chaîne la yenn yi ci doq gi lañ koy yeew yenn yi aghlal yi moom la ñuy yeew ci loxo yi kon nag mu ne loolu laa leen yé mooy yéeféer yi bu ñuy dugg safara kenn fa dugge noonu say loxo noonu dañ leen di yeew bañ dañ leen di yeew bañ ne ngoon ñu daal di leen sànni biir safara wal iyaazu billah mu ne lool de naa leen waajal muy ay jéng ci doq yi ak ay jéng ci loxo yi wa sa'iran ak safara woo xam ne woy lakk la ka du fay innal abraara loolu mooy yéefér mu ñëw nag di wax ci ñi nga xam ne ñoo gëm borom bi tabaaraka wa taala mu ne innal abraara kantaa ñi nga xamante ne ñooy ñu yiw ñi nangu woon maa topp nangu woon a wommatu yashrabuuna bu keroogee de dinañu naan min kaasin ci kaas yoo xamante ne nii ay kaas la yoo xam ne ay naan ay façon naan yu neexa ma ne kaana nekk na ca la ñuy naan misaajuha lañ ko njare kaafuuraa ci kaafur la muy joxe xet goo xamante ni nii xet gu neex la aynan mu ne bëti ndox ca la ñuy tànk di ci naan te mbir mi du ñoom ñooy dem di tànkal seen bopp waxoon nañ la ci jotaay bee weesu ko ne foofu li nga soxla moo lay fekk si waaye du yow yaa koy fekk si ay nan ay bëti ndox yoo xamante ne nii moom lay doon wala ay bëti ndox ci wàllu lem soo soow ak yooyu nga xam ne doon na ko ci suuratul qital wala suuratu sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ay nan mu ne kon bëtu ndox lay doon boo xam ne yashrabu dina ca naan biha ca moom ibaadullah wallahi ñi nga xam ne ñoo nangu woon nekk jaamu yàlla yu yufajjirunaha tafjira mu nekk nag yoo xamante ne nii ñoom dañ koy man di yóbbu fu ne mooy fu ñu soxlaa ci naanu ya nekk biir ajjana foofu da leen fay fekk mooy mbir yi mooy du moom mooy ñëwal boppam comme ni ñu ko waxe léegi waaye mbir yi ñoo ko fay fekk waaw loolu lay wax nii mufajjiruna tafjira mu ne ñoom nag lii nag ma leen faye daa am ñu doon doxale euh, ca àddina de moo tax nag bokk na ca seen jikko ba méritoon ñëw ma teral leen dugal yu mel nii mooy ne yuufuuna bin nadri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu na ca seen jikko yi ñu jikkoo woon mooy dañ doon matal bin nasri te kóllëre yiñ ma sa am mooy bu buñ ma see nizar bokk buñ ma see nizar dara ne ah borom bi tabaaraka wa taala man de boo ma defalee lii dinaa lay wooral lii wala dinaa la defal jaamu yàlla bii borom bi bu leen ko defalee du ñu toog nag mel ni ñoom doonul woon ñoom di ko fàtte fàtte lu déedéet wala boog ñu toog rek ne borom bi man de altine fas naa yéene wooral la du altine di jot. ñu mel ni seen yoon nawu coon déedéet ñoom yooyu dañu koy def dañuy matal seen nizar yi wa yaxaafu nañu ragal yawmal bés boo xam ne kaana nekk na sharruhu mbonteem ak mettitaayam mustatira day wër ñëpp mooy lay nekk loo xamante ne nii